a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin seyidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu ngi woon ba léegi ci qissatu badrin al kubra di badar bu mag bi ah fi ñu yemoon nag jege woon nañ badr gisoon nañ ne quraysh ñu ngi woon al udwatul quswa ci pegg bi nga xam ne laata ngay àgg ci xuru badar fi nga xam ne moo gën a sori Medina te gën a jege Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman kantaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi woon eh, ak loon Badar waaye jege woon na ko gisoon nañ guddi googu la fa xewoon muy taw bi nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala wàcce comme ni nga xamante ne noonu la ko tuddee ci alxuraan ci suuratul anfaal roof leen nelaw tamit comme niñ ko gise woon ci xadiisu seydina anas ibn malik bim jële ci baajiit jiit leen di abu talxatul ansaari radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma loolu lépp borom bi tudd ko ci suuratul anfaal comme ni ñu ko woon ci aaya onze bi bi mu naan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim id yughashshikum an-nu'aasa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza ash-shaytaan wa liyarbita ala quluubikum wa yuthabbita bihi al-aqdaam aaya yooyu gisoon nañu ko newoon tamit ci riwaaya imaam muhammad ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi wa an abiihi gisoon nañ ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu yónnee ñoom seydina ali seydina al Sa'd ibn Abi Waqqaas waaye naka noonu ci di Az-Zubayr ibn al-Awwam biñ demee indil ko gone yooyu bu interroger leen ci la xamee position armée Quraysh bi que ñu ngi al-udwatul quswa ci ginnaaw al ci ginnaaw dune dune bi newoon foofu benn tund mel ni montagne ci ginnaaw foofu lañu newoon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam comme kàgsiwul woon badar nag ñun foofu lañ yemoon moom lañu imaam ibn Isxaaq doon nettali ginnaaw bi mu ne kon moom imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wasallama yubaadiruhum ilal ma mu ne ci la yonent bi salaatu wassalaam daldi génne ni mu gën gaawe ngir njëkk Quraysh ci ndoxu Badar yi ci teen yi mu ne xatta ida jaa adnaa maa min badrin nazala bihi ba moom ni muy agsee moom aleyhi salaatu wassalaam ci teen yi gën a jege ci teenu Badr yi ndax Badr dafa bari woon ay teen waaye waxoon nañ la imaam ibn Isaaq waxoon na la ko ne la teen yooyu ci al udwatu dunya lañ nekk fi gën a jege côté pegg xur wi fi gën a jege Medina foofu la teenu Badr yi nekk euh, al qulub muy jamoo qaliib di teenu sayaan yi teen yooyu nag bi ci gina bi mu njëkk a jot moom aleyhi salaatu wassalaam fala wàcc imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi di continuer di ñu nettali mu ne fa xuddistu nettali nañ ma an rijaalin min bani salima nettali nañ ma ci ay góor yoo xam ne ñu ngi bokk ci bani salima di tribu bu mag euh, saxaaba yu bari ci waa Ansaar ci lañ bokkoon parmi Abdullah di bàyyi Jaabir di Abdallah ibn Haram ibn Amr ibn Haram di baayu Jaabir ñoom ñoo ñépp di Jaabir ibn Abdillah ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñépp ci Bani Salima lañ bokkoon ne ci waa ahlul Madina moom mu ne kon ki ko nettali moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi wa an abiih ay góor lañ ke dañ ko nettali jële ci ay góor yoo xam ne ci tribu boobu lañ bokkoon di waa bani salima di clan boobu bokkoon ci waa ahlu yasrib radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne annahum ka góor ñooñu ñoom de zukki dëgg-dëgg zakaru tudd nañu an alxubaab bna almundir këne alxubaab moom saxaaba la woon boo xamante ni nii moom gisaguñu ko gisaguñu óot tarjamaam fekkul lu jiitu ñu daldi gis tarjamaam kon turam moo doon alxubaab ibnul mundir ibnul jamuux ibn zeyd ibn xaraamin ibn kaab ibn ganm ibn kaab ibn salimata al ansaariyu thumma salamiy noonu moo doon turam moom alxubaab ibnul mundir alxubaab la tuddoon alxubaab ibnul mundir du doomu ku ñuy wax mundir mundir du doomu ku ñuy wax jamuux jamuux di doomu ku ñuy wax zayd ibn xar zayd di doomi xaram xaram di doomi kaab kaab di doomi salima moom alxubaab mu bokkoon ci kojug lansaar alxasraji bokkoon ci beneen clan bu rëy bi composé tribu ñaari tribu yu magu Medina di al Xasraj ak al moom ci waa Xasraj la bokkoon summa Salami bokk ci waa Banu Salima moom noonu loo doon turam kon gis nañ ni fii imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ci riwaaye bii nii dane imaam ibn isxaaq dane xuddistu nettali nañ ma an rijaalin min bani salima ci ay góor yoo xam ne yu bokk ci bani salima annahum qaalu kana ñoom nee nañu loolu moom lañu am ci riwaaye bi nga xam ne moo nekk ci siiratu ibn hisham na ko noonu boo demee ci imaam at-Tabari di nga fa fekk loolu waaye tamit riwaaya bi noonu la ci taarixam moom imaam at-Tabari raxmatullaahi alayhi waaye kantaa imaam eh, ibn Isxaaq eh, imaam al-Xaafiz ibn Xajar raxmatullaahi alayhi ci al-Isaaba fi tamyiiz saxaaba muy téereem bu am solo boobu mu def ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum moom imaam alxaafid ibn xajar raxmatullaahi alayhi dane wa qaala ibnu qaala fi siira dane wa qaalata neena ibnu isxaaq di muhammad ibnu isxaaq raxmatullaahi ala aljamic fi siirati ci mooy euh, siiraam bi moom imaam ibnu isxaaq muy boo demee nag ci siiratu ibn Hisham ko fekk mu ne xaddatanii nettali na ma Yaziid ibn di Yaziid di doomi Ruumaan mu jële ci Seydina Urwa ak ñeneen ñoo xamante ni fii qissati badrin ci nettali Badr léegi nag mu daldi tudd mbir mi kon dañuy gis ne bu dee eh, imaam ibn euh, imaam al li mu tudd noonu moom version bi mu ci tudd sanad bi da ngay gis ne kon euh, moom dana imaam ibn Ishaq la wax ne mu ngi ko jële ci Yazid ibn Ruman moom mu jële ko ci Seydina Urwa kon bu dee lool dangay gis ne affaire bi dafa nekk mawquuf ci urwa mooy loo xam ne xadis la boo xam ne dafa des taxaw ci urwa te urwa euh, euh, euh, taabi'i la woon mooy taalibe saxaaba la woon naka noonu xadiis bi imaam alxaakim soloo ko ci almustadrak imaam alxaakim soloo na bi ñuy bëgg a wax bu alxubaab ibn almundir waaye bi mu ko soloo moom waxu ci dara kanta imaam ad-Dahabi ci at-Talxiis moom dane xadiisun munkar wa sanadu dane xadiis bii xadiisun munkarun mooy xadiis boo xam ne bu munkar la munkar yàgg nañ ko fi wax waaye xaw na yàgg kon du aay ñu daal di koy e, fàttali da ngay dégg ñu naan e, diw xadiituhu munkar walla saaxibu axaadiis wala fiihi manaakir saaxibu wala ñu ne diw munkarul xadiis munkar mooy loo xamante ne nii maa rawaahu daifu muxaalifani thiqaat loo xamante ne nii ku wéradi moo ko soloo ku faible ci ñuy nekk ci càllale bi talim riwaaye wuteeg li nga xam ne mooy ñu wóor li nga xam ne moom lañu solo lool mooy munkar imaam az nag nee na xadiis bi munkar la xadis bi dafa nekk xadis boo xam ne munkar te loolu dafa bokk min qismi daif ci façon yi nga xamante ni day wane ne xadis dafa daif mu ne wasanadu ak càllaleem ndax gis nañ ne bu dee imaam ibn Isxaaq dana xuddistu te loolu euh, mooy ne majhul la kenn xamul kan la te loolu day bokk ci li nga xam ne day da'if al xadiis naka noonu xadiis bi imaam al umawi daal na koy solo moom sanadam munqati' lañ incha allah dinañ ci ñëw naka noon ibn Shahin daal dina koy solo te xadiisam boobu imaam alxaafiz ibn xajar tudd na ko ci al isaaba moom imaam alxaafiz mu ne bi sanadin daif ci sanad boo xamante ni nii bu daif la càllale na ko noonu imaam ibn Sa'd tamit solo na ko waaye yooyu yépp dañoo da dañoo bi tamit ci boppam imaam ibn euh, al umawi solo na ko jële ko ci alkalbi te alkalbi matruuk la moom kon da gis ne xadiis bi euh, à riwaay bi nga xam ne moom la imaam alxaafid ibn xajar raxmatullaahi wax ci al ne loolu la imaam ibn isxaaq wax jële ko ci yaziid ibn ruumaan mu jële ko ci seydina urwata ibn zubayr radiyallaahu taala an il jamii mu nekk xadiis boo xam ne mursalun saxiix la wala mursalun xasan kon loolu moo jëm ci wàllu taxriiju xadiis bi euh, gis nañ ko kon imaam ibn isxaaq lañ la wax kon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne bu ñëwaatee kon ci càllaleem bi nekk ci siiratu ibn Hisham rahmatullahi alayhima imaam ibn Isxaaq ne fa xuddistu an rijaalin min bani Salima annahum dakaruu anna al-Hubaab ibn al-Munzir ibn Jamuux ibn al-Jamuux qaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta haadha al-manzila amanzilan anzalakahu allah laysa lana an nataqaddama wala nataaxara anhu am huwa ar-ra'yu wal xarbu wal mu ne kon góor ñooñu jële bokk ci waa banu salima dañu nettali ki ko nettali moom imaam ibn isxaaq dañoo tudd ne alxubaab ibn al mundir ibn al jamuux radiyallahu taala anhu dane kañ la wax mooy bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ngir dabi njëggum abu sufyaanu bu quraysh bi far mu mu ñëw ba foofu badar fi nga xam ni moo teen bi jëkk bi gën jege ci badar te gën a jege madina ci xuru badar mu daldi fay camper jamono jooju la alxubaab ibnul munzir wax radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ne yaa rasuulallah ee yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ara'ayta manzila mooy axbir nii net xabaar ma est-ce fii nga xam ne fi nga wàcc comme li imaam ibn Isaaq wax ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa génn bi mu yëgee agsi foofu ba saxaaba yi radiyallahu ta'ala foofu ci peggu Badr jàpp ki nga xam ne mooy ñaari jaamu Quraysh yooyu doon leen utal ci dox ñu laaj leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam ne kon Quraysh ñu ngi ki ci ginnaaw tund wii kon nag mu génn njëkkanteeg ñoom moo tax pour njëkk teg loxoom ci teen yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci Badr moo tax imaam ibn isxaaq ne fa xaraja rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génn yubaadiruhum ilal ma di njëkkanteeg ñoom ngir jiit leen ci ndox yi ci teenu badar yi xatta ida jaa adna ma in min badrin nazala bi bi mu agsee fi gën a jege ci ndox yooyu nga xam ne boo jógee Medina ci teenu Badr yooyu ngay jëkk bi ngay jëkk jot mu yem foofu daldi fay wàcc campe foofu mook armée bi alxubaab ibn al nag loolu na ko ne fii ñu wàcc amanzilan ndax dafa nekk wàccuwaay boo xam ne anzalakahu buur yàlla moo la fi wàcce ta bu ko defee laysa naa ñun bu dee buur yàlla ne ñu wàcc nga wàcc fii nga xam ne ñun moom manuñu lanaa ñun amuñu an nataqaddama ñuy am loo xam ne dañ ko ci jiitu wala nataaxara wala lu lu ñu ci wax ci ginnaaw mooy dootuñ ci am duñu am lootu dootuñ ci am bu dee yàllaa ne fii la amatul luñ ci jiital alhamdulilah amatul luñ ci delloo ginnaaw mooy ne amatuñ ci benn avis sam'a wa ta'a am wala boog huwa ar-ra'yu wal harbu wal wala boog da koo def du lu yàlla yàlla wax nga wàcc fii da koo def foog ne moo gën fii moo gën mooy position bi gën ak tamit muy affaire stratégie de guerre walla muy almakida ay pexe xam nga lii nii amaana bokk na ci li tax imaam alxaafizu zahabi rahmatullahi alayhi wax ci ab talxiis ne xadiisun munkar ne xadis bi munkar la ndax munkar euh, dafa mooy ne euh, biir nu xadis bi xam nga dañ la ne munkar mooy xadis boo xam ne ak da'if moo ko soloo wuute mooy li mu soloo dafa wuuteeg lu ñu wóor ñi li ñu soloo mooy ne xadis bi dafa am fii nakaara ndax wax jii nii xam nga yonent bi aleyhi salaatu wassalaam borom bi subhaanahu wa taala dane wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa kene moom aleyhi salaatu wassalaam laa yantiqu anil hawaa du wax ci ñun li nga xam ne moom lañu xami bànneex du waxe ci loolu lépp lu mu wax rekk boroom bi nee na man maa ko wax loo kon moo taxit mu waxoon ci xadiis ne yuushiku ahadukum muttaki'un ala arikati yaquulu baynana kitaabullah maa axalla allah axal maa axalla allah axlalnaa wa maa xarrama xarramnaa mu ne dina am léegi rek ngay gis ay nit ñoo xam ne kenn ci yéen ci nit ñi dangay gis ñoo xam ne te ñun nit ñi gis ci ñooñu bari na léegi ci jamono ñooy pullule ci kaw suuf te kat nee nañu ay jullit lañu lépp lu ñu dégg ni lii xadiis la ñu commencé wane na c'est rétrograde c'est rétrograde rétrograde la lii c'est de l'obscurantisme total waaye yiy jaru la wax ndax xadiis la te xadiis wóorul ndax nit ñee ko doon buur yee ko doon gaa yi boroom xam-xam yi ñoo ko doon defaral buur yi ngir ndab seen bànneex yaa subhaanallah wallahi am na ñoo xam ne bu ñu téewul seen làmmiñ de seen wax yooyu ñuy wax buñ ci tuubul boo yàlla jéggal leen loolu rek mën na leen a tàbbal safara ndax tuumaal xam-xam boroom xam-xamu xeet yi nga xam ni lu ne daj nañ ko daj nañ ko ngir préserver sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu ne daj nañ ko lu ne ñàkk nañ ko teewul ñu téye mu dëgër natt bu ne dal leen duma yu ne dal leen ku weddi laajal jàngal istuwaaru imaamul a'imma ahmadu ibn hanbal rahmatullahi aley duma yiñ ko duma sonal yiñ ko sonal ndax mu sauver aqida xeet wi li nga xamante ne mooy pas-pas bi nga xam ne moom la fi aleyhi salatu indi ñu tëj ko ci sonal ko ci imaamuna malik ñu duma ko ay yar ndax lan dafa wax loo xamante ne ni afta bi ilm dafa ubbee ci loo xam ne ci xam-xam léegi ñooñu nga tuumaal leen ne ñooñu ta ñii rek lañ joxe exemple mais koo ci jël noonu la deme woon nga ne ñooñu dañ doon defar ay xadiis di wax xadiis yi selon lu neex buur yi allahu almustaan allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wassalaam di nga gis ay ñoo xam dañuy ñëw muttaki'un ala ari arikati daal di jonkon jonkan naan euh, baynana kitaabullah mooy ñenn ñi ñuy woowe alquraaniyun te woote googu sax war nañ le ñooñu waruñ leen woote lool ndax quraan yi dëgg mooy ki nga xamante ne nii ndax xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci alquraan la bokk ndax mooy ne dañoo complémentaire te xadiis alquran moo gën soxla xadiis ka xadiis ni mu soxlaa xadiis kama qaala comme ni ko boroom xam-xam boobu waxee rahmatullahi alayhi mu ne yuushiku ahadukum muttaki'un ala arikati yaquulu baynanaa kitaabullah naan suñu diggante yéen daal téere yàlla bi loo wax ñu naan ndax mu ngi ci alxuraan te kat ida zulzilatil ardu bu jaar yoon sax manu koo tari boo ko newoon taril ma am mayata saa aluun mooy ne allaaxiraam taxaw na mooy gàcceem ci biir mbooloo kooku ferul ijj manu la liir loo ko wax mu naan est-ce ko wax allahu akbar yonent bi aleyhi ne mu naan suñu digganteeg yéen kitaabullah téereb yàlla bee fi nekk lu mu daganal daal ñu daganal lu mu xaraamal ñu xaraamal te qawluhum kalim ñaata la alxuraan bi ñaata yëf la alxuraan bi digle nga gis ñu koy piétiner gaa yooyu ñiy wax loolu ñaata mbir la digle du nekk contrairement complètement à l'opposé ci li alxuraan digle waaye façon waxin la rek wu ñuy nëbb seen Euh, nar yu feeñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg ci ne alaa waawi alaa yëgu ma yégal leen man damay daganal comme ni alquraan ni alquraan di daganale di xaraamal comme ni nga xamante ne ni noonu la alquraan noonu la borom bi di xaraamale kon lii bokk na ci li tax amaana imaam ad-Dhahabi ne xadiis bi munkar la mooy ni dafa nekk loo xam ne munkar dafa wuteeg yi ko gën a dëgër ndax li ko gën a dëgër ci alquran ci sunna li ñëw ci sunna dafa bari ndax le fait mooy contenu bi comme si am huwa ra'yu ndax yàllaa la ko wax bu dee lool amul luñ ci wax mel mooy ne da gis nday mel ni lu am différence entre luñ ne yàllaa ko wax ak lu yonent bi alayhi salaatu salaam wax te yonent bi alayhi salaatu wa salaam huwa mooy ki nga xamante ne du def erreur ndax huwa ash-shari' moom day day tërali àtte comme ni ko alquran di defe comme ni mu ko wax moo tax waaye nag xadiis bi dane moo tax loolu lu am solo la xam nga xadiis euh, da ngay gis xadiis yoo xam ne dañ naan la xadiis bi saxiixul matni da'ifus sanad xadiis bii nii de euh, contenu bi dëgg la mooy wér na waaye nag càllale bi dafa wére bi mooy wérul contraire bi am na xadiis boo xamante ne ni càllale bi day wér mais contenu bi wérul loolu ñaar yooyu yëpp am na xadiis bii nag amaana lii tax na passage bii ne ndax fii bërëb la boo xam ne buur yàlla moo la fi wàcce ah bu dee loolu ñun amuñu dara luñ ci wax lu ñuy féetale kanam baa ñuy delloo ginnaaw ci ci lim la wax nga wàcc fii wala boog sa xalaat la am huwa ra'yu sa xalaat la wal xarbu ak xeex pexey xeex wal makiida ak ay stratégie yooyu qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko bal huwa ra'yu wal xarbu wal makiida ne ko ah du bi nga njëkk a wax de bi nga mujjee wax la huwa alxarbu huwa rayu sama xalaatu bopp la te yonent bi alayhi salaatu wassalaam aqalu man masha ala al ard ku ma sa dox ci kaw suuf moo la gën a amul trouvé woo ci monde yi masa am yépp ku ëpp xel gën a leer xel sayyiduna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar kon mu ne bal huwa ra'yu pexe sama xalaat la de wal xarbu ak xeex wal makiida ki pexe xaala te nag euh, amaana li imaam alxaafiz ibn az wax mooy li gën dëgër amaana que ne munkar la mooy ne en tout cas wala partie bii nii parti bii nii partie bii nii Euh, lu ñuy seetaat la même bu dee ne li imaam al-Hafiz ibn Hajar sanad bi boobu sanad bi lañ toppatoo boobu duggul ci matn bi dana rek te sax joxowu ci benn àtte dana rek imaam Ibn Ishaq nee na ci as-siira këne muy siiratu ni Hisham ak siiraam bi moom imaam Ibn Ishaq it al këne dane imaam ibn isxaaq xaddatani fa xaddatani yazid ibn ruumaan an urwata ibn zubayr nettali ma naa sama sëriñ yazid ibn ruumaan mu jule ko ci urwata ibn zubayr mur mursalun xasanun wala saxiix kon yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne ko kon amaana li imaam az-zahabi wax munkar en tout cas côté bii nii euh, lu dëgër la insha allah mu ne ko bal huwa ra'yu kon xalaat sama xalaat la ak xeex ak i pexe qaala alxubaab ibn almundir ibn aljamuux radiyallahu anhu ne ko nag yaa rasuulallah ne ko nag ah ndaw yow ndaw yàlla li de fa inna haadaa laysa bi manzilin famdi binnaas xatta na'tiya adnaa maa'in min alqawmi fa nanzilahu summa nugawwira maa waraa'ahu min alqulub summa nabniya calayhi xawdan fanamla'uhu maa'an summa nuqaatila alqawm fanashraba wala yashrabuun faqaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam laqad asharta birra'yi kon xadiis bi ne kon imaam Xubaab eh, ibnul Munzir radiyallahu anhu bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko yow ndaw yàlla li inna hadha laysa bi manzil ne ko fii nag ñu wàcc du fi nga xam ne mooy wàccuwaay bi approprié mooy ne fii am na bërëb bu tane fii fii ñu wàcc wàcc feneen da koy gën day gina baax ngir jàkkaarloog noon yi kon nag famdi bin nas ah kon nag àndal ak nit ñi yow rasulullah sallallahu alayhi wa ñu décamper fii ñu ne xatta natiya continuer nga wëy ak ñoom xatta natiya ba ni ngay dikkee adna ma in min al qawm ndox yi xam nga Badr mooy ay teen yu bari la te teen yi ay teenu sayaan la du teenu comme yi am ping comme ni ñu ko waxe woon yi am lu wër comme yi nekk ci Bawol ak Kajoor yooyu mais mooy teen yi nga xam ni nit ki da yor ay bi kii lool waxoon nañ ko ci dugg comme teenu yi nekk ci ñaay yeeg yooyu mu ne ko teen yooyoo fa bari woon ñoom nag côté bi ñu jógee Medina ak si teen bi ñu njëkk jot ci Badr fa lañ mu ne ko nag buñ yem fii nañu continuer ba dem ba ci dernière teen dernière teeru Badr yi nga xam ne ñoo gën a jege Quraysh te comme Quraysh ñu ngi ci ginnaaw tund wala gisuñu ñu dem ba ci ndox mi nga xam ne teen bi leen gën a jege ñu camper foofu waa bu ñu fa camper nag bu ñu fa defee wàcc foofu summa nughawwira ma wara'ahu min al qulub ñu daldi fatt yeneen teen yi ñu dépassé ñun jëm côté Médina yépp ñu fatt leen ñecc leen tànk ndox ya fa nekk summa a alayhi hawdan ñun dernier puits bi nga xam ne moom lañ moom la ñuy dem occuper te mu gën a jege Quraysh ci ginnaaw tund wi dune bële ndax ñoom gisuñu ñu bu ko defee buñ ñëwee ba campé foofu dañ fay tabax liñu ñu naan hawdan mooy bassin de rétention ci waxu tey foo xam ne bassin de rétention d'eau foo xam ne dinañ fa man di def ndox yi yaaru mbal mu rëy bu ko defee teen yële laata ñu leen di fatt ñu tànq ba ñu jeex ñu sotti ko ci yii ci suñu euh, bassin bi ñuy tabax bi ñuy def fii bu ko defee fa nam la uhuma an ñu daldi di koy feesalam ndox bu ko defee buñ defee noonu fatt ma wara ahu minal xulub teen yooyu yëpp ñu fatt leen feesal ñun bi ñu occupé te mooy bi gën a jege Quraysh ndox bam fees def fa benn bassin de rétention fa ba bu ko defee ñun summa nuqaatil al qawm ñu xeex ak ñoom waa Quraysh nag fa ba ñun ñu am possibilité di naan wala yashrabuun te ñoom duñu mën a naan te nag guerre moom boo amul ndox boo xam ne soldats yi pour naan la ak sango def ci loolu ak tamit seen armée li ñu yoroon seen gëléem yeeg seen yooyu nga xam ne moo doon tey équivalent wu char de combat yeeg yooyu gasoil bi ciy dem yooyu boo ko amul mooy ne yow ravitaillement mooy sa problème yow sa guerre ñàkk nga ko te demagoo fen bi mu waxee lool nag fa qaala rasulullah mu ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne laqad asharta biir ra'yi ne ko alhamdulillah ne ko junju xalaat bi lii mooy xalaat dëgg-dëgg xalaat bi lii mooy riwaaya bu imaam ibn isaaq raxmatullaahi alayhi eh, muy continuer mu ne bi mu waxee loolu moom alxubaab ibn al munzir fa nahada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa man ma'ahu min annaas fa saara xatta ida ataa adnaa maa'in min alqawmi nazala alayhi thumma amara bilqulubi fa guwirat mu ne moom euh, ci riwaaya bi ba léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la ko alxubaab wax loolu après mu daal di jóg ànd ak ñi nga xam ne ñooy saxaaba mi mu àndaloon foofu radiyallahu mu dox wëy dem ba ni mu ko ko waxe woon ba fi nga xam ne mooy teen bi gën a jege euh, fi Quraysh nekk te ñoom ñu ngi ne woon al udwatul quswa fi gën sori Euh, Medina te na jege Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman mu daldi camper foofu ñu daldi feesal foofu ndox ginnaaw gi mu ne summa amara mu digle bil qulubi ci yi nga xam ne ñooy teen yi new yi ko féete ginnaaw fa ruwirat ñu daldi leen euh, fat de maasale leen mu ne wa banaa hawdan ala al ci teen boobu noonu nag mu daldi fay tabax benn basin de rétention comme ni mu ko waxe woon alladi nazala alayhi fi nga xam ne fala wàcc fa muli añu feesal ko ma an thumma qadafu fihi l aaniya ginnaaw gi ñu daldi fay sànni li nga xam ne mooy yi ñuy ute ndox ndab yeeg yooyu ngir di ci mën a tànqe bu ñu soxlaa kon lii mooy xadiisu imaam ibn isxaaq gis nañ ni bu dee riwaay imaam ibn Hisham bi e, siira bi mooy ni wirul ndax dane fa xuddistu an rijaal fa fa xuddistu an rijaalin min bani salima imaam ibn Isxaaq wax waaye def nañ taxriij bi léegi ak li ci imaam alxaafiz ibn wax raxmatullaahi aley xadiis bi imaam al umawi raxmatullaahi aleyhi comme niñ ko waxe woon moom bi mu ko soloowee wax nañ la ci alkal alkalbi la jaar boobu dane dañ koy nettali nii waaye xadiis bii moom de toute façon wérul dane imaam al umawi dane raxmatullah alayhi na abi mu ne nettali nañu ma nettali na ma sama bàyyi mooy nettali nañu nettali nañu xaddatanaa abi sama bàyyi qaala baayam ne wa za'ama al-Kalbiyu mu ne Kalbi de nee na muy Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi matruk la comme ni ñu ko waxe woon sànq al-Kalbi bi matruk xam nga euh, loolu bokk na mooy koo xamante ne ni moom waaj buñ nee waaj yi matruk la mooy kooku muttahamun bil kadhib fil hadith an koo xam ne dañu koy euh, jiiñ ni kii day nar day day ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala ñu ne kooku moom kàcckat la ci ay waxam moom moom kàcckat wala muy nit koo xam ne ak kàccooreem dafa feeñ ci ngay jëf ak ay wax mooy façon yu mel noonu la matruuk nag kooku mooy nit koo xamante ni nii ay waxam jarul a dàq ganaar moom jarul dara kenn du ko bàyyi xel alkal bii nag lool la te ak ci ñooñu la bokk te xam nga dañ naan la meilleure des preuves mooy lan mooy aveu l'aveu nga ñëw bari man la xam nga tey bés bu gaa yi doon seet am ku ñu rey ci mbedd bi enquêteurs yi pi PJ yi muy police judiciaire def enquête ba sonn gisuñu dara amuñu benn tras retrouvé wuñ kenn def nañ appel à témoins yu nekk mais ça ne donne nee ñu def ko ay mois ba benn bés benn waay ñëw ci commissariat bi euh, ne de je voulais être entendu police yi ne ko bismillah man dañoo bëggoon ñu déglu mu ñëw ne ki ngeen fi doon wax meurtre bi amoon jamono yële man mii la mais man mii la xool ne waa ji doful dara dalu ko mu ne man mii la ba pare indi ay preuve mooy ne le fait que nga ne man la loolu mooy preuve bi gën a rëy jarul sax preuve al-Kalbi nag dafa wax imaam Sufyaan ath-Thawri rahmatullah alayhi ne ko lépp loo xam ne nettali nga kullu kullu maa haddasta anni an abi Saalih an ibni Abbaas fa huwa kadib allahu akbar mu ne imaam Sufyaan <laughs> ne ko lépp loo xamante ne nii ñettali ñu ko jëli ko ci man mooy walla mooy la mooy man li ma la mas a nettali yépp ci ay xadiis mooy ne moom moom euh, alkalbi bi euh, moom xam nga imaam Sufyaan as-Sawri wax nañ la contemporain imaam Maalik la ñu ngi bokk ci septième ci tabaqaat yi et imaam al nag équivalent seeni kii sëriñ tabaqa sëriñ lañ ñoom imaam Maalik ak ñoom ak imaam as mu ne Imaam Sawri lépp loo xam ne nettali nga ko rek ci man mooy lépp man loo xam ne nettali naa ko man al-Kalbi sa way ne an Abi Salih maa ko jële ci Abi Salih nekkoon mawla Ummu Hani Ummu Hani mooy kan Ummu Hani moo doon sœuru Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma muy Ummu Hani mawlaawam la woon moo nekkoon sangam mu ne ko lu ma la lu ma la loo net loo ëpp lu ma la nettali rek nga jël lu ma xam ne dama ne la maa ko jële ci Abu Salih Abu Salih jële ko ci Abdallah ibn Abbas fa huwa kadib xamal ne kàcc la bu dëgg kooku nag gis nga loolu noonu mu wax noonu moo tax moom foo déggee al-Kalbi ñu bañ koo jaawale ibnul Kalbi xoolal li yàlla lay def yuxrijul xayya minal mayit wa yuxrijul mayita minal xayy mooy génne fekk loo xam ne lu dee la mu génn ci luy dund fekk luy dund mu génn ci lu dee xoolal kal al-Kalbi ni mel rek di Muhammad ibn Sa'id doomam saduq la doomam ibnul Kalbi kooku boo déggee ibnu doomu al-Kalbi nag kooku saduq la mooy ku dëggu la eh, moom mu ne imaam al-Umawi nag càllale bi lool la moo tax càllale bi moom de toute façon wirul mooy dane xaala moom dane sama baay moo ma nettali mu ne wasan am alkalbi alkalbi de nee na <laughs> an abu saalih jëli na ci abu saalih mooy riwaaya bi ne moo ko lu mu ci wax rek tàcc la ibni abbas mu jële ci seydina abdullah ibni abbas xaala moom mu ne abdullah ibni abbas nee na bon yii dañ koy nettali nii nag ndax pour war la ne am na riwaay bu mel noonu bu koy wax buy wax riwaay biñ jóge mais à jamais plus jamais ñuy jàpp ne lii nii am na amut mu ne bayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajma'u al-aqbas wa jibrilu alayhi salaam an yaminihi id ataahu malak min almalaa'ika fa qaala yaa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yaqra'u alayka as-salaam fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa as-salaamu wa minhu as-salaamu wa ilayhi as-salaam فقال الملك إن الله يقول لك إن الأمر هو الذي أمرك به الحباب بن المنذر mu ne moom alkalbi ci xadiisam bu da'if bii nga xam ne jéggi dina dayo ci martabaay dof mu ne yaa yéey abdallah ibn abbas nee na radiyallahu anhuma bi nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne woon doon dajale al aqbaas mooy nit ñu bari mooy armée bi bésu Badr mu ne wa jibrilu fekk seydinaa jibril alayhi salaam an yamini mu ngi ci ndejooru yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne bim newee noonu dajale nit ñi id ataahu malakun min al malaika ci la ko benn malaaka ci malaaka yi daldi dikkal moom alayhi salaatu wassalaam ne ko fa qaala yaa muhammadu malaaka bi ne ko yow muhammad sallallahu alayhi wa inna allaha yaqra'u alayka salaam ne ko buur mu ngi lay nuyu fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne huwa salaam ak ah, buur yàlla de moom mooy jàmm wa minhu te jàmm it ci moom lay tukkee wa ilayhi ni mu tukkee ci moom ci moom it li jëmaat mooy jàmm huwa salaam mooy zu dañ bokk na ci firi yi mooy ki nga xam ne moom mooy jàmmalaate ku am jàmm rek buur yàlla ku buur yàllaa la muccal fa qaala malak malaaka bi nag bi yonent ma nay saar saan tontool yi mu ne ko inna yaqulu lak ne ko sa boroom de nee na nee na la moo ma yónni nee na innal amra mbir mi lii xalaat bi huwa alladhi amaraka bihi al xubaab ibn mooy li la al xubaab ibn al munzir di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa ji ne nag fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kii malaakam la bu ñëw wax te jibril a ji sama wet mu ne ko yaa jibrilu hal ta'rifu hada ne ko jibril euh, kii nii est ce que xam nga ko kii nii ne yàllaa ko yónni nii kii nii xam nga ko jibril ne ko maa kullu ahli samaa'i a'rif wa innahu la saadiq wa ma huwa bi shaytaan ne ko ah man nag ah man Jibril nag alayhi salaam du nag malaaka yi nekk ci asamaan yëpp xam naa leen dée ah, ah, déedéet man xawma malaaka yëpp waaye li ma la mën a wax mooy wa innahu la saadiq kii ne la yàllaa ko yónni dëgg la yàllaa ko yónni malaaka la mais man du malaaka bu ma xam mais man Jibril xam naa ne kii malaaka la wa ma huwa bi shaytaan xamal na nag bi shaytaani malaaka la yàllaa ko yónni bon de toute façon sans commentaire ndax xadiis bu da'if yi moom jarul sax commentaire kon euh, lii nii mooy li nga xam ne moo ñëw ci waxu alxubaab ibn al léegi bu ñu àggale tarjama moom seydina alxubaab ibn al mundir radiyallahu taala anhu wa ardaa kon gis nañ ni fekke na ghazwatu badrin moom fekke woon na bokk nañu fekke badr a nee na xadiis biñ la doon wax sànq bi ñuy def taxriij bi nee nañ la imaam ibn Shaahin tamit soloona xadiis biñ jóge bi ñu tudd léegi bi sanadin da'if ci sanad boo xam ne imaam alxaafiz ibn xajar ci al isaaba nee na sanad bu wéradi la mu ne mu jaar ci yoonu abi tufayl qaala mu ne moom abu tufayl axbarani alxubaab ibn almundiri mu ne alxubaab ibn almundir man abu tufayl moo ma nettali ci sanad boo xam ne wérul mu ne ashartu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama bi ra'yayni fa qabila minni mu ne man alxubaab ibnu almundir radiyallahu anhu daal dinaa xelal yonent alayhi salaatu wasalaam ñaari xelaat xalaat mu nangul ma ñaari yépp yooyu mu nangul ma ko mu ne xarajtu maahu fi gazaati wala fi gazwati badrin mu ne génn ak moom ci ghazwatu badrin léegi mu tudd xadis bi ñu wax sànq te imaam euh, ibn Isaaq bi mu ne fa xuddistu bi mu ne boo mooy bi ñu wax sànq mais bi mu ñëwee wàcc foofu dana ko est yàlla la ko digal moo wax nga wàcc mooy loolu noonu mu tudd xadis boobu wax noonu nañ la bokk ne ci ñu ko soloo imaam ibn Shaahin mais xadis bi dafa wére di rahmatullah aley mooy abi bu njëkk bi nee na yonent bi alayhi salaatu nangul ko ko mu ne waxu yeera inda mawtihi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dañ koo tànnuloo ci bi nga xam ne ci lay génn àddina fastashaara asxaaba mu daldi consulter saxaaba yi fa qaalu ñu ne ko ta'ishu maana dangay dund ak ñun fastashaara na nii mu daldi may consulter laaj ma sama abi fa qultu ma ne ko man al Xubaab ibnul Munzir ixtar yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam xaytu ixtaara rabbuk fa qabila daalika minni nee na ma ne ko bi nga xam ne ci lay génn àddina kon mu laaj avis saxaabaa mi ñoom ñu ne ñu ne ko desal ak ñun dund ak ñun mooy laaj ko suñu boroom da koo tànnloo euh, comme ni nga xam ne noonu lu ñëwee tamit ci xadiis yi que ne dañ koo tànnuloo mais moom mu ne ar-rafiq al ndax euh, ñëw na ci xadiis que ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da waxtaan waxtaan na ci ak ibnu Muwayhiba di benn jaamam waxoon ko ko moom mu ne ko woon tànnal tànnal nekk ñun waaye yonent bi alayhi salaatu saat bi muy génn àddina moom dañ koo dégg muy wax ko lim ne ci xadiisu imaam euh, sayyidatuna na radiyallahu anha te loolu bu ñu agsee ci li nga xam ne mooy fin wu siira bi insha allah dinañ ci gën gis bu baax ñu ne ma gis ko muy wax ar-rafiq al ut assemblée ba nekkaale gu kawe ga àndandoo gu kawe ga foofu la nangu dem fala tànn ma alayhi salaatu wassalaam xadiis bii nag mu ne mu dal di may laaj ma ne ko euh, tànnal li nga xam ne yow yu ndaw yàlla li la yàlla li sa boroom tànn mu nangul ma loolu waaye xadiis bii de façon wérul euh, moom nag imaam alxubaab ibnul mundir kon dund na ba ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génne àddina keroog bi aleyhi salaatu wassalaam àddina moom alxubaab ibnul mundir raxmatullaahi aleyhi radiyallahu taala anhu eh, imaam ibni isxaaq dafa solo bi muy solo istuwaaru saqiifa boobu di bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi waa lamsaar dañoo dajaloo seen euh, ci kër Sa'd ibn Ubaada radiyallahu taala anhu wa arda ne ñoom dañuy daldi tànn ki nga xamante ne nii mooy euh, wuutu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nag falañ nekk am ñu ñëw wax ko lenn ci muhaajiruuna yi wax ko seydina omar ak seydina abu bakr ñu génn ànd ak seydina abu ubayda aamir ibnul jarraax radiyallahu taala bi ñuy génn xadiis boobu mu ngi ci saxiix yi imaam seydina omar ibnul xattaab xadiis bu gudd la bu nettali incha allah bu àggee ci jamonoom dinañ ko tudd lépp lépp intégralement incha allah nee na mu ñu daje góor gu baax ñu ànd ci lamsaar yi ñu ànd moom nekkoon baayu an-Nu'man ibn Bashir di Bashir ibn Sa'd radiyallahu taala an saxaabati rasulillah sallallahu ñu dem ñim gën a gaaw Abu Bakar Seydina Umar Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah radiyallahu taala ñu gaaw dem foofu bañ demee fekk fa waa lamsaar euh, imaam alxaafid na xajar nee na alxubaab ibn almundir bi ci discussion yi bi wax ji baree foofu ñii lii ñun dañuy ñun ñoo ko war a ñun waa lamsaar xalifa bi ci war a wuutu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci ñun la war a bokk ndax ñun ñoo ko fatoon ñoo tax lislaam àgg fii ak lu nekk kon nag ñun ñoo ko war a donn euh, ñoom Seydina Abu Bakar radiyallahu ne leen déet yonent mbir mi ci Quraysh lay nekk ba wax ji bare euh, moom mi imaam al-Hafiz ibn Hajar nee ibn al moo ne woon ana juzayluha al wa wax wax lii mu ne leen ana man judayluha al muhakkak maay ki nga xamante ne loolu expression la buy tekki que ne maay ki nga xam ne bu ma waxee abi day mandiloo ñépp day doon ñépp mooy comme niñ naan diw moom il est extraordinaire moom problème bu ñu nekk situation bu ñu nekk lu mu naqaree li jënt bu joxee aviam rek ñépp xam ne li mu wax noonu la ñu génn ci loolu mooy judayluhal muhakkak mu ne kooku nag boroom xel mu ñaw mu neex mu rafet moom nga xam ne lu mu wax rek gaa xam ne lii la ma man la mu ne wa ana mu ne mu ne wa uzayquha al murajjab uzayquha al murajjab may kilifa gi ki nga xam ne moom lañu màggal mooy ne ku mel noonu day nekk koo xam ne dañ koy màggal euh, mu ne mooy pour wan leen ne sama avis moom avis bu baax la déglu leen ma bu ko defee ma leen waxee rek mbir yi la loolu imaam ibn Isaaq moom bi mu ko solowee moom euh, tuddul tuddul tur waxul ne alxubaab la dana rek fa qaala qaa'ilun min al ansaar ci riwaayam dane benn waaye ci lansaar yi wax ne ana judayluha al muhakkak wa udayquha al murajjab minna amir wa minkum amir ya ma'shara quraysh moom moo joxoon avis bi ne bon léegi lii résoudre affaire yi mooy pouvoir bicéphale pouvoir boo xam ne ñaari bopp lay am minna ñun ma'sharal mooy ñun waa lansaar dañuy ut koo xam ne mooy jiit mooy njiitu lansaar yi wa minkum amir yéen muhajiruna yi ngeen ut koo xam ne moo leen di jiite bu ko defee mbir ya jeex moom alxubaab ibnul munzir imaam alxaafis nee na moom mooy ki nga xam ne moo waxoon lool moom nag dàkkam talam moom moo doon euh, di euh, abu amr am na nag ñu ne abu moo doon dàkkam am ñu ne abu amrin la euh, moom nag alxubaab ibn al mundir dund na ginnaaw xalifa xilaafa imam abu seydna abu bakr radiyallahu ba ci xilaafa seydna omar ci la génne àddina bi muy génn àddina moom seydna alxubaab radiyallahu taala anhu mu ngi amoon euh, ay cinquantaine d'années la amoon loolu la amoon moom bi muy génn àddina muy alxubaab ibnul mundir euh, ibnul jamuux al ansaari al xazraji summa salami radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala a'aaliya al firdawsi maskanahu wa ma'waa kon noonu kon la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi wàcce kon badrin njëkk na kon Quraysh ci ndox yi bi nga xamante ne nii nag ci la ñëw foofu moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley eh, mu continuer ñu nettali li nga xamante ne moo fa am ginnaaw gi foofu bi ñu campé fi nga xam ne ci riwaaya boobu moom la alxubaab ibnu almundir aljumahi raxmatullah radiallahu taala daldi woon wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam muy continuer ne bi mu campé foofu moom aleyhi salaatu wassalaam ci teen bi gën jege Quraysh te Quraysh yëgul li xew daldi sàkk teen yële euh, lii mooy riwaay bi am na nag ay riwaay yoo xam ne imaam al-Hafiz Ibn daldi na leen tudd ci tafsiram bi nga xam ne ci lay tafsir euh, aaya yi nga xam ne tuddoon nañu ko muy ci suuratul Anfaal fi suñu boroom doon wax ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim iz yughashshiikumu nnu'aasa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum mina samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza shaytaan wa liyarbita alaa quluubikum wa yuthabbita bihi al-aqdaam bi muy tafsiir aaya boobu nag moom imaam Ibn Kathir ci tafsiiram indi na fa nag yeneen wax yoo xam ne wute naag bii boo xam ne ñu ngi ko jële ci seydina abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhu te ginnaaw bi mu tuddee lool moom imaam alxaafiz ibn kathir dane wa naxwa daalika wala wa naxwu daalika ruwiya an qataada te lu mel ni waxu imaam abdullah ibn abbas bi te ali ibn abi talha jële ko ci moom lu mel noon jële nañ ko ci imaam qataada ak ad-Dahhak ak as ñoom ñëpp bokkoon ci boroom xam-xamu tafsir yi loolu euh, mooy beneen wax bi lan la mooy ne dañ ne Quraysh ñoom ñoo jiitu ci ndox mi ba jullit ñi daldi am jot mettit le fait amuñu ndox su ci la suñu boroom daldi wàcce taw bu bari boo xam ne mën nañ cee duy far nañ ci mën a duy seen ndab yi am ci ravitaillement ci wàllu ndox sangu ci ba pare jax-jaxal yooyu nga xam ne Iblis da leen doon wax ne leen yéen yéen a na yéen a ànd euh, ak yonent yéen a yéen taz'umuna annakum aw annakum awliya'u llahi ta'ala wa fiikum rasuluhu wa qad ghalabakum al-mushrikuuna 'ala wa antum tusalluuna mujnibiin ken Iblis da leen doon wax ne leen yéen mooy dañu ñëw amul yéefér yi ci riwaaye yo mooy beneen bi bi wuteeg ni ñu gis keneen dafa wuut ñoom yéefér yi ñoo leen jiitu ci ndoxu Badr yi euh, léegi Iblis nag di leen jax-jaxal naa leen yéen ngeen ne yéenay wàlli yuy yàlla yi en plus sax ngeen ne ya yonentam yàlla bi yónnent yàlla bi ci yéen la nekk yéen ba pare naka ngeen di nekke loolu lépp féete foofu yëpp yàlla ba pare yàlla di def yéen yéeféri ñi nga xam ne polythéistes leen jiitu leen ci ndox mi ba pare ba ba ngeen di julli nekk ñoo xam ne da di am janaaba amu ngeen ndox di julli nee nag ci lool ci la suñu mooy lool was-was la indi moo indi was-was seen biir léegi nag ay jax-jaxal suñu boroom daal di wàcc taw boobu setal si laabal di seen biir dindi jax-jaxalu shaytaan yooyu muy rija shaytaan ak yooyu loolu beneen wax la boo xam ne am na ci euh, imaam Ibn Kathir indi na ko ci albidaaya wan nihaara an wan nihaaya waaye li njëkk a wax mooy li gën a siiw moo tax moom imaam al-Hafiz Ibn bi mu indee lool ci al euh, ci tafsiram bi dane lool ba pare wax ji ñu wax si nii mu ne wal ma'ruf waaye nag li nga xam ne nag moom lañu xam dëgg dëgg dëgg dëgg nag anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lamma saara ila Badr nazala ala adna ma'in hunak mooy dafa wàcc fi gën jege ci teen yooyu te mooy riwaayé biñ gisoon te ibn Isxaaq daldi woon ko wax rahmatullahi alayhi kon pour loolu pour lan la pour nga xam ni mbir yi loolu la mooy ne duñ ne lii moo gën a siiw rek kon nañuy wax loolu rek di dem mooy ne xamal ne am na beneen wax bu am ba bu ko defee bul dégg kenn wax ko léegi nag euh, mu des seet est euh, yooyu mooy riwaaye yooyu ñu ci Abdullah ibn Abbas Ali ibn Abi Talha daal di koy jële ci moom est loolu wér na wérul loolu moo jara seet waaye muy wax boo xam ne jar naa jàpp ñu xam ne am na voilà léegi kon ñun buñ dellusee imaam Ibn Ishaq raxmatullaahi alayhi kon ñu ngi yem ci xalaatu xalaat bi nga xam ne moom la alxubaab ibnul mundirul yi radiyallahu anhu daal di jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba wàcc na kon foofu la ci euh, teen bi gën a jege waa Quraysh te Quraysh ñu ngi ci ginnaaw tund woowu ne ñoom yëguñu lu xew euh, yëguñu lu xew ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam def fa benn xawd muy benn mbalka ba pare daldi fàttulu yi nga xamante ni ñoo nekk yi mu dépassé nga xam ne day am ndox te waa Quraysh du ñu am ndox kon nag foofu lañ yem li ci des euh, imaam Ibn Ishaq rahmatullah yi li xew foofu nettali na ko waaye gis naa ne heure bi sori na xam naa kon dañuy yem noonu insha allahu taala ba jataay bii di ñëw ñu àggale